fi lmuqaddima fi faslun fi lfikra wabnu abi jamrata fahluddiini radiya anhu llahu kulla xiini nassa bi anna alfikra fi lazmaani afdalu lacmaali lidilimaani mu ne wabnu abi jamra kon waxoon nañ mooy alimaam abdallah ibn saad ibn said al azdi alxazraji ci waa lamsaar la cosaanoo ay maamam ci Sa'd ibn Ubaada radiyallahu taala anhu saxaabaab yonent mi aleyhi salaatu salaam boobu bële mooy maamam mu ne faxlu diini di kuyu diine waaw radiya anhu llahu yàlla na boroom bi kontaan ci moom kulla xiini ci jamono ju ne nas sa yaxal na këne bi anna al fikra këne gis nga xalaat fil azmaani ci jamono yi afdalu moo gën ci al amaali moo gën ci li nga xam ne mooy ci jëf yi li dil imaani ñeel boroom ngëm yàlla waaw xam nga al imaam <laughs> ibn al arabi <laughs> al imaam <laughs> moom itam andalu la woon andalusi la dëkkoon moo tax foofu wallahi l'andalusi non allahu akbar ñoom al imaam ibn bar al andalusi ñoom ñépp ak ñi nga xamante ne ñoom al imaam Ibn Hazm <laughs> ah <laughs> ay non foofu moom sincèrement Andalousie waaye euh, yal na ko boroom bi delloowaat ci loxoy jullit ña ñu ko mat <laughs> voilà voilà euh, euh, lu ma doon wax kii waa al imaam Ibn al Arabi al Maliki da ne mu naan nit ñi nag dañoo wute bu nee nit ñi nag boroom xam-xam yi la ci jublu ah. ci jëf yi ñoo gën quoi est ce que di xalaat moo gën wala jullit wala jullit mu ne <laughs> mu ne kanta suuf yi ñoom dañoo ne xalaat moo gën <laughs> ndax moom day joxe meññeef nga muy joxe mooy maarifa ngay ràññee sa borom te loolu moo gën ci maqaama yi nekk ci sharia waaw léegi mu ne kanta fuqaha yi ne julli moo gën ndax li hadis bi ndax xadiis yi nga xam ne moo ci rot te tamit di ci ñaaxeeg yooyu ak di ci woote jëme ak di ci xemmeem loo waaw léegi <laughs> léegi <laughs> ne lii <laughs> voilà après boo après moom mais moom après ni mu ci kii dane euh, dajale euh, ñaar yi moo gën voilà mooy dajale Euh, diggante di xalaat ak euh, di di di di di julli ndax xadiis yonent bale saa saa bi ñu gisoon bii passé te Mawlaana Ibn Abbaas nettali woon ko nekk ci saxiix yeeg yooyu Muwatta ak yooyu ah doon wax bi mu fanaanee kër tantam sayyidatu Maymuna bint al-Haaris al-Hilaaliya radiyallahu anha moo yonent bale saa saa moom la aye woon ndaw soosu tantam jooju léegi seen Mawlaana Ibn Abbaas ñëw fanaan ak ñoom waaw. ah voilà léegi ba ni yonent bi saa saa doon dund ci guddi gi ni muy dundal guddi gi yooyu yëpp mu jàng ko ñu ko toxalal ñu ko ba ci la ñu doon wax ne ci la ba mu jógee nelaw ba yeewu nee na ca la doon wax naan yonent bi saa saa ma dégg ko mu nelaw bay xaran après mu jóg daal di bi mu jógee mu daal di faxas nelaw yi ci xar kanam gi daal di jàng laay yooyu yële nekk ci suuratu Al Imran inna fi xalqi samawati wal ard ba nu jeex. léegi mu ne mu léegi al imam ibn al arabi mu ne xoolal walla mu tudd xadis boobu ne xoolal lii nag mooy affaire bi mooy dajale diggante xalaat ak di julli ndax noonu la koy nent bi alei saa salaam defee di xalaat ndax moo tax aaya bi ne waaye tafakkaruna fi xalqi samawati wal ard ba pare mu daal di jub julli <laughs> waaw dañ naan la <laughs> al imam ni jam ibn abi jamra waaw dëgg la ah, kii <laughs> wax ni mooy en fait amul amul wute dëgg-dëgg boo seetaatee mbir mi bu baax mooy amul wute diggante wax yooyu ndax xalaat ci boppam di xalaat sa boroom lim lay jëme mooy nga jëf waaw amul xalaat boo xam ne daf lay jëme ci ngay ñàkk jëf wala jëf lu baax dëla ci gën kii ba pare gën naa saxal ci jëf joojale te boo amul xalaat sëriñ bi dina ko wax ci biir gis nga boo tàmmalul sa bopp di xalaat en dehors de julli di xalaat sa wàllu borom di jéem a xool màggaayam di ci xalaat gis nga ci biti julli yow ci biir julli du yomb nga def ko te loolu suñu classe yi xam nañ ci dara waaw li tax bu ñu nee allahu akbar xinzab ne xaas agsi <laughs> nga ne ma kuy xinzab man la waaw xinzab waaw waaw wax nga dëgg xinzab benn saytaane la boo xam ne yonent bi saab saab moo ñu ko nettali mooy ki nga xam ne bu nit kiy julli saytaane bi nga xam ne moom la iblis di délégué di yónni ne ko lijjantil ma sawaay na julli ja bon bu yàqal ma julleen ja waaw ndax xam na ne loo amul ca julli lan cay am mooy ca teewlu ga lan ca am waaw mu ngi noonu waaw léegi comme ko xam na loolu le <laughs> moom day fexe teewlu bi doo ko am ndax yonent la saa saa waxoon nit ki julli du ci am lu dul rubaha du am lu dul nis nisfaha di wàññeeku ba ne rubaha du ci am xaaj ba di wàññi un tiers di wàññi un quart ak yooyu le waaw kon nag bi mu xamee lool xinzab lay délégué moom iblis xinzab di wër boo ñëwee mën la xalaatal li nga war a def waay eh saay sa magasin yi saay defal compte bi waay eh saay bilan bi saay yow est-ce que fàtte woo fa nga waroon a dem ci kanam boo tax waa ji yonent ba saar waa ju mel noonu day julli ba pare xamul ñaata lu julli kam yadri ma ne moom <laughs> waaw wow du xam ñaata lu julli waaye lu mu tar woon sax xamu walla iyaazu billaah léegi nag kooku mooy xinzab seytaane boobu mooy li tax li tax loolu mu yomb du ñu fawe ñun mooy parce que suñu xalaat en dehors de julli ci wàllu yàlla ak màggaayam ak yooyu moo amul moo neyaa buñ mënee ne moo neyaa sax daanaka looloo xaw a ne wala boog ñu ne <laughs> moo néew voilà <laughs> ngir tempérer <laughs> wal iyaadu billah moo néew moo tax concentré wu di teewlu ci julli loolu daal li ñuy jafe parce que ci biti dañ ko dañ ko dul def moo tax waxu al imaam abi jamra bii kën a xalaat mooy li nga xamante ne ci jamono yi moo gën ci jëf yi mooy xalaat bi nga xam ne moo lay jëme ci julli joo xamante ne nii boo koy def da ngay concentré wu teewlu ci sa boroom moo tax yonent bi saaf saaf ne i'malu jëf leen te xam leen ne du ngeen peeg jëf yi yépp walan tahsu wa'lamu anna xayra a'malikum as-salaa yëg leen ne li gën ci seen jëf yi mooy julli waaw imaam euh, imaam ibn jamra xam na xadiis boobu ginuma koo xam radiyallahu anhu mais danaan la xay di xalaat bi nga xam ne moo lay yóbbu ci julli joo jële loolu mooy dañu fa lëkkaloo moo tax it li àll euh, kii di wax euh, imaam ibn al arabi loolu noonu daanaka boole boobu mu def imaam ibn abi jamra waxul lu wuteeg loolu waaw waxu la julli moo gën ah ay non xalaat xalaat kese moo gën julli non waaye xalaat julli yoo xamante ne ni yow karkaas kese la teewlu bi amu ci dara amu ci sawaay budul farata laa de parce que farata moom yonent suñu yonent ba sax waxoon na boroom bi nee na li ma gën a sopp ci sama jàmbooy li ma farataal ci moom waaw mais même loolu julli jooj dangaa war miinal sa bopp di xalaat ci sa boroom sa màggaayu boroom ak yooyu tax boo koy julli nga defe ko nu mu gën mate ndax moo jëf jigéen kon mu ngi noonu ne kon mu ne moo afdalul amaali lii dil imaani ngir boroom ngëm yàlla alhamdulilah mu ne ida ilmuna alqat'iyu laysa yaxsulu illaa bi fikratin bi dihni ne id lu tax al ibn abi jamra wax loolu le ne ilmuna alqat'iyu suñu xam-xam bi nga xam ne dafa dogu xam-xam bu am kër yàlla moom kenn këne àjjana am na annabiyyu xaq wannabiyuuna xaq sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wassalaam wal xaq wan naaru xaq loolu moom dañ kee waaw xam-xam boobu nga dañ ci lay beesut ko amee illaa bi fikratin lu dul ci xalaat bi dihnin ci xel moo xam ne yanqilu xel moo xam ne day xalaat di xel xellu di xalaat bi nàcc waaw mooy xam nga am na façon ay ay ay xam-xam ay gëm-gëm ki nga xam ne day gëm nii badaahatan mooy ci lum gën a kii dañ ko wax rek mu gëm saa mu am ay argument amul xam-xam bi amul loo xalaatul ci affaire yi waaw mu am ki nga xam ne daa jaar ci yoo yële loolu sëriñ bi radiyallahu anhu dina dugg tamit ci côté boobu waaw mu ne kon xam-xam bi nga xam ne dafa dogu ci ñun kenn du ko amee lu dul ci xalaat ca xelu ka nga xam ne day xalaat moo tax borom bi ci lu bari afala yatadabbaruna alquran moo ñuy ndax loolu lan moo tee ba duñ settantal te settantal ci xalaat nga koy defe xel waaw afala yaqilun may ñu xalaat duñ xalaat moo tax képp ku la ne diine moom sa waay rayal sam xel toog déedéet l'islam masula wax lool l'islam neewul xel baaxul de déedéet lan moo tax boroom xam-xam ni di jàngale ilmul kalam di jaar ci wàllu raisonnement wàllu xel di la wan ay lay yuy wane ne borom bi am na waaw kooku ñu wan ko ci mu leer nañ que ne am na waaw kon mu ne wa hakadha al imaanu laysa yasduqu illaa biha aydan ala mattafaqu mu ne wa hakadha naka noon al ngëm yàlla gi tax ñuy wax laysa yasduqu du dëggu illaa biha lu dul jaare ko ci xalaat aydan ba léegi alaa mattafaqu ci li nga xam ne ñoom ñoo ci dëppoo boroom xam-xam yi wallahu taala alam